ah léegi nag ginnaaw bi nga xam ne lañ la yoneen saa salaam nag la ko gaa yi wax lii <laughs> nee nañu naa Daawud moo ñaanoon lool muy kàcc mu ne wa ñun ñu teg ci leneen wa inna leneen lu tax wa in naa surtout nag lii tax moo gën a tax lee dañu doon kàcc kese wa inna naxaafu te ñun dañoo ragal in tabi'naaka an taqtulana al yahuud dañuy ragal yii saay yow yow buñ la toppee yahuud yi dañuy assassiné ñooy les champions des assassinés waate kat <laughs> waaw ñoom àndoon ak ñoom ñoom assassiné ñoom pour ñoom loolu moom <laughs> loolu lañ def seen maam ya nag ba léegi waaw képp koo xam ne yow àndoog ñoom yaa ngi leen di déranger li ñuy njëkk a def mooy nañ fexe éliminer ko waaw nañu fexe rey ko mu mu jóge fi après ñu ñu def ko ngóora boo tax ñu doon rey yonent yàlla Musa salaam waaw. walla ñu rey ñoom Seydina Yahya waaw moo tax ba ñuy kàcc di wax mu ne waaye yéen yéen lu fa li ma tax fa li ma qataltumuhum in waaw lu tax kon ngeen rey yonent yooyu ngeen di wax ngeen di woote bu dee ne wax ngeen dëgg waaw mooy képp ku leen masa wax dëgg li ñuy def mooy dañ lay fexe rek waaw waaw moo tax ay champion loo lañ champion lañ ci wàllu les méthodes de de de de wu ba mën a rey nit euh, ci lu kii non loolu moom. loolu moom moom moom moom moom moom moom moom moom qad wa qad war qad warithuhu kabiran an kabira ci seen maam yu yàgg yi lañ ko jëlee waaw loolu lu fees de moo tax ñoom ci seen biir ku ci bokku nii ba bëgg see génn li ngay njëkk tiit mooy i <laughs> non gars yi moom bu ñu may yëg di ma rek non dañ may rey sama gars yi xam naa leen ci non dañ may non dañ may éliminer moo tax gars yi la yépp yow Muhammad lée wu ñun dañuy ragal in tabi'na an taqtulana al yahud ya illah ñun dañuy ragal buñ la toppee <laughs> yahud yi dañuy xaja suñu dundu laa wax suñu mbokk yi dañuy rey ah loolu moom dañuy éliminer ci lu gaaw a gaaw a gaaw a gaaw a gaaw waaw ah. ah. waaw <laughs> <laughs> ama solo la mooy politique des des assassinats yi nga xam ne moom ngay gis ba léegi ñu koy def gars yi foog ne loolu lu bees la ak nangam non non non non non hada da'idanuhum wa hada da'buhum al-xubasaa waaw <laughs> waaw <laughs> waaw moo tax ci riwaay bi nekk ci abwaabul abwaabul abwaabul abwaabul tafsiir foofu ñoom dañ ne yée <laughs> wa inna naxaafu in aslamna an taqtulana al-yahuudu comme fii yii ñun dañuy ragal bu ñu tuubee ànd ak yow ah ah Isa wut yi dañuy rey suñu mbokk yi dañuy rey léegi ñu xëy ñu ñuy tàgge quoi <laughs> ah rey bu garaaw poso nañu walla dara walla ñu xëy rey ñu ñu ñaan ku ko kenn du kii gis nga bañ reyee waaja. wa iz qataltum nafsan faddaratum fiha <laughs> suuratul baqara doo taxoon du assassiné googu lañ neewoon ba assassiné benn waay ci ñoom ba pare di ko jiiñante ku nekk naan yow la moo la dañu mën a miin <laughs> waaw waaw ñu naan ñu ñëw ba ci Seydina Muusaa nag di ko wax mu ne leen borom bi nag nee na ngeen rey baqara ñu ne yéen ren ren di baqara ñu ne waaye yi dang ñu jàpp am po quoi objet de raillerie quoi afatattakhiduna huzwa bal liñ li ci topp ni histoire bu siiw bi ci suuratu al-Baqara kon ñii lii lañ wax léegi kon hadis baa ngi nii nii la ko al imaam Abu Isa at-Tirmidhi indee ci guddaay moo tax imaam an-Nawawi ne fa sa'ala an tis'i ayatin bayyinat fa dhakara al-haditha ila qawlihi fa qabbalu yadahu wa rijlahu wa qaala nashhadu annaka nabiy léegi alayhi salaatu wassalaam léegi nag mu des lëkkaaleem ak buntu bi bii di wax mooy laj wa taqbili waladihi shabaqa wa mu'anaqati al mooy wa taqbili yadi ar-rajul as-salih voilà baabu bul fàtti ne buntu bi noonu la ko imaamu Nawawi tudde baabu buntu istihbaabi soppal musaafahati saafu wonte inda liqaa'i fa daje wa bashaashatil waji ak leeral sa xar kanam wa taqbili yadi ar-rajul ak foon loxoy ci nga xam ne góor la bu baax wa taqbili waladihi ak foon sa doom shafaqatan ndax su ñeewante ci moom ndax ndax sopp ko wa mu'anaqatil wa mu'anaqatil qaadimi ak doqoo akolaada ki nga xam ne dafa dëgmal min safarin ci tukki wa karahatil inhina mooy sip jeng jengalu wengalu eh, dëgg dëggal sa kii bi ngir da ngay nuyuwaate loolu gisoon nañ côté boobu léegi nag lii desoon moo wa taqbil yadi rajul as-salih foon loxoy waaju baax loolu moo tax ak ah, ku baax yonent saa salaam moo plafonné baax waaw ñii niñ def dañ ko dañoo foon loxoom ak tànkam taw xoole eh, eh, lu tax ngeen di def lii attention imaamu Tirmidhi am na ñu fàtte woon bi mu ko solo xam nga imaamu Nawawi dana bi asa wa rawahu Tirmidhi wa ghayruhu wax nañ la ku mel ni al imaam eh, Ahmad rahimahullah al imaam an-Nasaa'i imaamu Tirmidhi eh, eh, an-Nasaa'i ak Ibnu Maaja rahmatullah ala al-jamii' solo nañ mbir mi léegi imaam Abu Isa at-Tirmidhi rahimahullah bi mu ko soloowee mu ne wax fil baabi an Yazid ibn al-Aswad wa ibn Umar wa Ka'b ibn Malik hada hadithun hasanun sahih mu ne nekk na ci buntu bi wax lu mel nii mooy taxbiiru parce que mu ngi ko indi ci baabu ma baabun ma jaa fi qublatil yadi war eh, war rijl buntu bi wax ci fóon li nga xam ne mooy loxo ak tànk mu ne la ci buntu bi Euh, Yazid ibn al-Aswad solo lu mel nii naka noonu Ibn Umar solo na lu mel nii Ka'b ibn Malik solo na lu mel nii radiyallahu ta'ala anhum ba mu ne lii hadis la boo xam ne hasanun sahih bu baax la kon suñu lëkkaaleeg bunt bi mooy jawaazu dañuy jànge ci lii ndax bu jaaruwul woon yonent bi saa saa du leen permettre ñuy def lool ñu koy fóonal ñuy fóon loxoom ak tànkam bële rijlayhi yadayhi wa rijlayhi ñaari loxoom ak loolu ak ñaari. tànkam kon loolu dañ ko ci jàng kene loolu mën naa nekk hmm? ah, léegi xoolal al al imaam al Mubaarakfuuri rahimahullahu taala mu ne mu ne wal xadiisu yadullu ala jawaazi taqbiilil yadi war rij mu bi day wane possibilité fóon ah, loxoy nit ak li nga xamante ne mooy ah, teg def benn bisu ak tànku nit mu ne qaala ibnu Battaal al imaam ibnu Battaal al Maaliki nee na ixtalafu fi taqbiil al yadi mu ne boroom xam-xam yi de wuute nañ ci fóon li nga xam ne mooy loxo ah fa ankarahu Maalik Maalik moom bëggu ko de waaw imaamu Maalik rahimahullah moom daa bañ loolu waaw bëggu loolu wa ankara maaruya fiihi liñ ci soroo mu daal di koy ne non non non loolu. jàppul ne loolu wér na wa ajaazahu axaruuna waaye ñi ci des ci borom xam-xam yi dañu ne lool kay man naa nekk waxtaju bi maa raw bi maa rawaa bi maa ruwi an ibnu umar xam nga imaam Tirmidi nee a la léegi ci buntu bi ibnu umar solo na lu mel nii mu ne nag borom xam-xam yi ne lool kay man naa nekk non seulement hadith bii nii ñu nekk waaye ñu daal di layoo li nga xam ne moom la ibnu umar liñ soloo jële ko ci ibnu umar radiyallahu anhuma annahum lamma raja'u min al-ghazwi loolu jarul ñu ci yàgg parce que imaam an-Nawawi indi na ko fii ci Riyad bi indi na ko fi mooy hadis bii ñu nekk nii bu jeexee moom la ci teg waaw nga xam ne al imaam Abu Daawuda moom moo ko solo muy hadis bi nga xam ne ah, <laughs> dinañ ci ñëw keroog biñ jógee tabu kii ah, ah, Mu'ta voilà sariyatu Mu'ta ñu koy wax tamit ghazwatu Mu'ta ci juróom ñetteelu at ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi mooy jayshul umara te ñoom ci so jiitu woon ko ñoom Zayd ibn Haritha Jaafar ibn Abi Talib Abdallah ibn Rawaha ñu demoon fële ca di xeexal Hiraql Hiraql nekkoon deux cent mille personnes leen di woon waaw soldats yi deux cent mille lañ di woon jullit ñi moom bariwul noonu léegi <laughs> gars yi ay trente mille lañu woon gars yi indi moom deux cent mille arabe yay jàppale Hiraql cent mille lañu indi Hiraql di César euh, byzantin indi indi cent mille muy deux cent mille waaw xare boobu ba mu amee ñenn ñi dañoo daw dinañ ci gën a ñëw euh, parce que dañoo ñëw rey romains yi de keroog dañoo rey lu bari ci jullit ñi ba rey généraux yu ñett yi ba ni ko Saabit euh, ibn Aqram di jële drapeau bi radiyallahu anhu fekkoon na Badar jox ko Seydina Xaalid ibn Walid loolu dinañ ci gën taxaw insha allah tabaraka wa léegi mooy boobu ñi dawoon don Seydina ibn Umar mu ne man mii ci laa woon ci ñu dawoon bi ñu ñëwee ci yonent bi sallallahu alayhi nag loolu la lay wax nettali boobu mu ne li ñu soloo ci ibnu Umar ken ñoom bi ñu raja'u min al-ghazwi bi ñu jógee ci xare ba haythu farru bi nga xam ne ci lañ daw qaalu dañ ne dañ ne nahnul farraaru ñun ñoo ñu daw waaw ñépp kuñ fi di nëbbatoo di bañ wax dëgg ji dana ñun ñoo daw ñu ne nahnul farraaru ñun ñoo daw jóge ca toolu xare ba fa qaala yeneen saa saam tontu leen ne leen déedéet bal antumul karraaruun ana fi'atul mu'miniin waaw ne wala inna fi'atul mu'minin ne déedéet du yéen a daw waaye da a ñëw ut si renfort ut si ñu leen jàppale man maay fi'a maay ki nga xam ne moom lay daw làkk doolem jullit man yeneen bi sallallahu alayhi wasallam qaala ci riwaay am na ci yenn riwaay yooyu mu ne fa qabbalnaa yada bi yeneen saa salaam bi mu ñu waxee lool ñu daal di fóon loxoom qaala wa wa qabbala mu ne ta fóon na Abu Lubaaba wa Ka'b ibn Maalik wa saahiba mooy bañ doon gis xadiisu ca baabu tawba tamit xadiis yi naa Ka'b ibn Maalik bu gudd ba gudd ba ba nga xam ne ci la ak kiiwam doon ñëw ak tuubam ba muy wàcc moom Seydina Ka'b ibn Maalik radiyallahu tabaaraka wa ta'ala boobu moo doon xadiis numéro baabu tawba xadiis numéro vingt boobu waxoon na la fa ñaari mbokkam yi niñ tudd fay dellul foofee <laughs> ñoom bi xam ne ci la euh, tuub Euh, wàcc ah ñoom dañoo daal di fóon li nga xam ne mooy loxol yonent bay saa saam ci yenn riwaay xiina taaba allahu alayhi mu ne loolu zakarahu al abhuri rahimahullah mu ne wa qabbala abu ubayda ba léegi liy wane ne lii nii lii lépp moom la euh, waa jumhur jamaahirul ulama ne loolu moom lu mën a nekk la même bu dee imam malik da koy bañ après nañ la imam malik al abhuri dina la wax est-ce que malik da koo bañ ci luñ joyal dina moom dina wax léegi dina leeral après kon imaam Ibn Battal rahimahullah mu ne ba léegi bokk na ci ñeneen ñi li ñu toptaloo moy mooy jamaahirul ulama wa qabbala Abu Ubayda ah yada Umar radiyallahu anhuma hiina qadim mu ne te Abu Ubayda nekkoon le général en chef bi nekkoon Sham jiite woon armée julli di foofu te eh, yoroon ko jamono Seydina Omar bi ñuy ubbi bilaadu Sham ay Palestine ak yooyu moom bi Seydina Omar ñëwee dafa dëgmal si doon dugg Sham te après ci la taa'un bi amoon ba Seydina Omar ñu ne ko ah taa'un bi test bi na Sham de boobu bi mu gisee Seydina Omar mu dëgmal si dafa ko dafa fóon loxoy Seydina Omar moom Seydina Abu Ubayda Amir ibn al-Jarrah aminu hadhihi al-umma ta'ala anhuma mu ne wa qabbala Zayd ibn Thabit yada ibn hina akhadha ibn Abbas bi rikabihi mu ne te Seydina Zayd ibn Thabit nekkoon sëriñu Ibn Abbas waaw a mag Eh, ci biir saxaaba yi ginnaaw gi quoi ñeneen ñi ginnaaw gi hmm? ginnaaw ñoom Seydina Omar ak ñoom Seydina Ali yooyu radiyallahu anhu ki ginoon a mag ci ta sëriñam yi moo doon Zayd Zayd ibn Thabit radiyallahu anhu al-Qur'ani yi eh? léegi moom mu daal di dafa fóon loxoy Seydina Ibn Abbas ndax Seydina Ibn Abbas dafa dafa ñëw di jàng si eh, sëriñ bi nekk ci biir mu toog ci bunt bi di ko xaar ngelaw leeg poussière u Médina beeg yëpp di ko fa fekk mu toog rek di xaar Seydina Zayd ibn Saabit génn gis ko foofu mu ne ci buntu bi poussière mu ne ko waaw mu ne ko waaw yow euh, Ibn Abbas mais looy looy def fii mu ne ko dama doon ñëw ngir euh, xam-xam waaye dama ñëw fekk nga jàpp ma ma ma toog mu ne ko mais boo mu yor war waayam Seydina Ibn Abbas radiyallahu anhu yi di ko wambatal mu ne ko déedéet mu ne ko déet ñun lii lañu jàngal ñu ñu comporté wax suñu boroom xam-xam yi Seydina Zayd ibn Sabit radiyallahu anhu daldi fuun loxoom ne ko ñun itam lii lañ ñu jàngal ñu comporté wax waa kër ahlu bayti rasulillah waa kër ndaw <laughs> ndawal yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam moom lay wax fii ni <laughs> akbar ah allahu akbar léegi nag mu ne qaala al-Abhuri al-imam al-Abhuri mu ne rahimahullah wa innama karihaha Malik mooy fóon gi nag imaamu Maalik li tax mu euh, tere ko du lu mu tere lu mu bañ ci luñ joyal de sib ko ci luñ joyal ida kaana ala wajhi ta'zim wa takabbur ci voilà ci bu dee ne ci wàllu di rëy ku ñuy màggal jàpp il faut ñu koy màggal tout le temps waajooju wa takabbur ak rëy rëylu waaw loolu la imaamu Maalik bañ wa amma ida kaana ala wajhi al-qurbati ila li diinihi aw li ilmihi fa inna dhalika jaiz waaye bu dee ne day ki muy fóon loxoom ngir yàlla la waaw ngir jege yàlla ci lool muy def ndax kii diine ji ko yàlla ràññee xam-xam bi ko yàlla ràññee ci biir nit ñi waaye honneur ak tamit le fait muy lenn ci yonent bi alayhi salaam wala muy dereetam wala yu mel noon mu ne bu dee lu mel noonu moom euh, fa inna zalika lool jaiz loolu lu mën a nekk la mu ne xaa léegi mu tegaat ci imam al Mubarak Furi mu ne qaala Ibn Battal mu ne imaam Ibnu Battaal euh, nee na ba léegi mooy mu tudd suñu xadis bi mu ne imaamu Tirmidi soloo na ci Safwaan ibn Assaal kenn ñaari yahuud radiyallahu anhu ñeneen ñoo ñëw yël yeneen saa saam doon ko après fii fin bi ñu daal di fa qabbala yadahu wa la ñu daal di fóon li nga xam ne mooy loxoom ak tànkam. Hmm? mu ne wa qaala te Tirmidi dana xasanun saxiix léegi al imaam al-Haafiz Ibn Hajar bi muy taxriij xadis yi mu ne xadiisu Ibnu Umar xam nga biñ la jëkk wax ne radiyallahu taala anhuma loolu waxoon nañ la imaam Abu Dawud waxoon na ne eh, eh, eh, moom imaam at-Tirmidhi waxoon na ci baab bi mu ngi ci Ibn Umar mooy boobu noonu bu jóge woon Mu'ta ñëw léegi imaam al-Hasan Hajar rahimahullah mu ne xadiis ibnu Umar xadiis Seydina ibnu Umar boobu radiyallahu anhuma axrajahu al-Buxaari fi al-adab al-mufrad wa Abu Daawud moom lañ la waxoon mu ne lool imaam Abu Da al-Buxaari moo ko solo waaye du ci Sahih bi de ci adabul mufrad daanaka kon imaam Abu Daawud wax nañ la ko wa xadiisu rahmatullahi alayhi wa xadiisu Abi Lubaaba kanta wa xadiisu Abu Lubaaba ah, axrajahu solo na fa al-Bayhaqi al-imaam al-Bayhaqi fi dalaa'il ci dalaa'il an-nubuwwa hmm, foofu la ko indi mu ne loolu solo na ko ah, Eh, wabnul muqri ah ibnul muqri daal dina koy solo rahimahullah wa hadithu Ka'b kanta hadith Ka'b ibn Malik wa sahibayhi akhrajahu ibnul muqri loolu solo na ko ibnul muqri solo na ko hadith Abu Ubayda hadith Zeyna Abu Ubayda moom itam moo ko solo mu ne akhrajahu mu ne Sufyan fi Jami' imam Sufyan tamit solo na loolu ci li nga xam ne mooy ci jaami' mooy hadith sayna Abu Ubayda bi muy foon loxo sayna Umar radiyallahu anil jami' mu ne wa hadith ibn Abbas akhrajahu Tabarani wa Ibn Muqri mu ne hadith sayna ibn Abbas solo na ko li nga xam ne mooy ibn Abbas na ko noon al-Himaki eh, imam at-Tabarani ak imam Ibn Muqri mu ne wa hadith Safwan akhrajahu aydan an-Nasa'i wa Ibn Majah mu ne hadith sayna Safwan mooy bi ñu nekk hmm? imaam Ibn an solo na ko wax nañ la Ibn Maaja def nañ taxriij wa sahhahahu te wéral na ko al-Haakim mooy solo na ko te wéral na ko wa jamaa al Abu Bakr ibn al mu ne ah, juz'an fi taqbiil al mu ne al imaam al Abu Bakr ibn al mi dajale na def benn juzu benn juzu benn genre as euh, benn étude ngay def ci benn sujet nga xam ne loolu rek nga ciy wax waaw comme l'imam An-Nawawi defoon ci euh, yëgati loxo ah rafon yadi ah, yaday ni léegi moom mii mu daal di def eh, moom mu ne def na ko dajale ko ci loolu eh, boo xam ne sami'naahu ñun dégg nañ ko waaw awrada fiihi indi na fa nag ahadisa kasiira hadis yu bari yuy dëgëral ne loolu moom sunna la wa asaana nag ay jeex jeex ay jeexital ci sahaaba yi radiyallahu anil jamii fa min jayyidihaa ah, bokk na yi gën a baax ca yam fa indi mooy hadithu zari' al-abdi ah, wa kana fi wafdi abdi qays mu ne a na ci hadithu az-zari' ah, bokkoon ci délégation wa abdu qays qaala nee na moom nee a ah, mooy ca fa al-ashaj ci la àndoon ibn qays al-ashaj abdul qaala fa ja'alna natabaadaru min rawaahilina mooy ña àndoon ak al-ashaj ñoom biñ ñëwee dañu njëkkante gaaw biñ gisee Yonent bi sallallahu moom nag mu mu dem changer lim soloon changer ay yére kii waat daal di ñëw ba yeneen saa sam ne ko yow inna fiika la xaslatayni yuhibbuhuma allah wa rasuluhu alxilm wal ana bam na ko waaye yoneen saa salam yaari kii yooyu nga wax ni daa nekk ci man ñaari jikko yooyu waa dañ ma ko dama koo judduwaale wala boog dama ko sàkku fexe am ko wala dama ko yàllaa moo binde noonu mu ne ko yàllaa la binde noonu voilà mooy nag ñam àndaloon ña njëkkante ñoom <laughs> Zaari' mi ci la woon radiyallahu anil jami' al abidi mu ne keroog dañoo njëkkante biñ ñëwee waay wàcc ci suñu war waay rek commencé ñëw ci yonente may saa saam bi fóon loxoom yi waaw nataqabbalu yada nabi sallallahu alayhi wasallam wa rijlahu ak tànkam mu ne akhrajahu lool soloo na ko Abu Dawud al imam Abu Dawud mu ne wa man hmm? faridatul asr misla mu ne xadis boobu tamit ah, faridatul asr am na bu mel nii mu ne eh, moom itam solo na lu mel nii wa min xadis Usaama ibn Sharik xadis Seydina Usaama ibn Sharik moom itamit solo na lool radiyallahu anhu mu ne qumnaa ila nabi sallallahu alayhi wasallam fa qabbalnaa yadahu jóg nañ jëm ci yonent bi saa saam daal di fóon loxoom mu ne wa sanaduhu qawi te càllalam lu dëgër la wa min xadisi Jaabirin ak xadis Seydina Jaabir ibn Abdillah radiyallahu anhuma anna Umar qaama ila nabi sallallahu alayhi daal dinay jóg ñëw ci Yonent bi saa saam daal di wa min hadiisi Burayda mu ne ñëw na tamit ci hadiisu ki nga xamante ne mooy Burayda ah Burayda eh, moom itam Ibn al-Husayb daal dinay ñëw tamit ci li nga xamante ne mooy. xadisam fi qissatil arabi wa shajara mooy arabi ba nga <laughs> ba yenent bay saa saa waxoon garab garab gi daal di seede ne moom yonent la kaw kaw bi ne fa qaala ya rasulallah kaw bi ne ya yow ndawal yàlla saa sallam idan lii an an uqabbila ra'saka wa ne ko yii yonent bay saa permettez-moi maa ngi lay ñaan rek nga permettre ma daal di fóon li nga xamante ne nii mooy sa loxo yi waaw ak rasaka sa bopp lay ka ak li nga xamante ne mooy sa ñaari tànk fa adina lahu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ko ci jox ndigal daal di koy permettre hmm? kon loolu lu am am solo la mu ne wa axraja al-Buxaari fi al-adab al-mufrad min riwaayati Abdirrahmaan ibn Raziin qaala axraja lanaa Salamatu ibn al-Akwa' kaffan lahu daxma ka'annahaa <laughs> kaffu ba'iirin fa qumnaa ilayhaa fa qabbalnaahaa <laughs> mu ne al imaam al-Buxaari solo na ci al-adab al-mufrad ci riwaaya Abdirrahmaan ibn Raziin mu ne Salamatu ibnul Akwa'i moom radiyallahu anhu saxaaba la woon moom ni <laughs> gis nañ ko fi jàmbaar jàmbaar dëgg <laughs> Seydina eh, eh, Salama radiyallahu anhu léegi nag euh, mu ne mu ne mu ne daf ñoo génneel suñu loxo ab loxo bokk boo xam ne bu rëy la waaye loxo bu rëy boo xamante nii. comme comme comme comme <laughs> tànku gëléema ah. waaw <laughs> waaw waaw léegi daal léegi nag euh, kaffa ka anna kaffu ba'ir comme comme tenku comme tenku gëléem nee na ñu daal di jóg koy fóon ndax yii loxo bii la laal yonent bi alayhi salaatu wa salaam ñun ñun tey saa yi gisuñu saa sam xamuñu ko kii loxo bii moom laal na ko xaaral way <laughs> acca waaw waaw waaw léegi mu ne wa an saabitin jëlañ saabit ibn aslam annahu qabbala yada anas ke saydna saabit ibn aslam daal dinay fóon li nga xam ne mooy loxol saydina anas ibn malik sëriñam radiyallahu ta'ala anhu mu ne wa akhraja aydan anna aliyan qabbala yada al abbas wa rijlah waaw mu ne naka noonu it saydna ali soloona moom itam génne na ci téere bopp euh, ibn al muqri ken saydna ali daal dinay fóon radiyallahu anhu tànku Seydina al Abbaas di bàyyi taxam bi wa rijlahu ak tànkam hmm? mu ne ba léegi moom soloona wa axraja min tariqi abi Maalik al Ashja'i annahu qaal qultu libni abi awfa naawilnii yadaka allatii baaya'ta bihaa rasuulallaahi sallallaahu alayhi wa sallam fa naawalanii fa qabbaltuhaa <laughs> nee na ibnu abi awfa nee na man maa laaj nama kii uh, Abdullah Abu Maalik al Ashja'i radiyallaahu rahimahullah nee na maa laaj ibn abi awfa ne ko jottali ma sa loxo bi nga xam ne moom nga jaayante yonent bi alayhi salaam laa bëgg nga jox ma <laughs> mu <laughs> na mu tàllal ma loxoom ma daal di koy fóon kay ab waaw mu ne qaala an-Nawawi taqbiilul yadi rajul li zuhdihi wa salaahihi aw ilmihi aw sharafihi aw siyaanatihi aw nahwi dhaalika min al-umuur ad-diiniyya laa mu ne al nee na fóon loxo taqbilu yadir rajuli fóon loxo yi nit ki li zuhdihi ndax dëggu àddinaam waaw waaw wa salaahihi ak mbaaxam wa ilmihi ndax xam-xamam tamit hmm? loolu de wa salaahi wa ilmihi wa sharafi ak ne moom ah sharif la waaw kii sharif la de waaw min ashurafa yi loolu noonu eh, eh, loolu yu mel noonu daa nekk ci mbir yi nga xamante ne mbiru diine yi nga xam ne kenn sibu ko waaw mu ne loolu moom kenn ko sibul waaw loolu euh, bokkul ci li nga xam ne dañ koo sut léegi euh, bal li am ba de sax yustahab waaw oh, sit fan <laughs> sit kese baal loolu hmm? non dañu ko dañu non yemul ci siban non dañu yemul ne dañ ko sibuñu ko waaye dafa nekk li nga xamante ne nii mooy eh, eh, lu ñu sopp waaw fa in kaana mu ne nag bu dee daa nekk li ginaahu aw shawkati aw jaahi inda ahli dunya fa makruhun shadidat karaha mu ne kantaan Imam An-Nawawi joo ci al la ko doon <laughs> eh? mu ne kantaan bu dee ne nit ki la koo def parce que waa ji mbiru àddina kese tax waaw mu dawoo def ngir toroxlu ci kanam waa jeeg wane ne waa ji walla mbir wu gi da waaye tamit parce que waa ji borom la borom pouvoir la mu ñëw di di di torox toroxlu ci boppam ah kon loolu euh, loolu moom lu garaaw la waaw loolu moom daa nekk loo xam ne dañ koo sit ka digg na mu gën a tare waaw ak ci waa àddina ak showbiz beeg façon yoo xam ne ay sëriñ la ñuy wootewu mais àddina kese leen ñor waaw <laughs> mu ne wa qaala al mutawalli min naa laa yajuuz kanta al mutawalli bokku ci ci suñu mbokk yi ñun Shafi'i dane loolu moom daa xaram daa jaaduwul fa ashaara mu daal di euh, indiqué daal di daal di euh, euh, waxam ji jëmale ko ko ne ilaa annahu xaram ko ne loolu dafa xaram loolu moom dafa xaram quoi kon nag loolu la léegi al imaamu Nawawi am na lu mu ci teg ci al azkar léegi ñu ngi ci al azkar pare nañ ci al mubaarak fuur yi léegi moo indi na li nga xam ne mooy zarian bële euh, bi kii indi woon sànq hmm? yooyu yëpp indi na ko biñ jógee ci wafdu Abdul Qays léegi nag mu ne euh, wa amma taqbilu rajuli xadda walade al as-saghir waaw mu ne kanta fóon gi nga xam ne moom la nit ki di fóon lexu xale bi nga xam ne bu ndawe la wala loolu duñ ko bàyyi bii di ñëw sauf que xadiis yooyu dañ leen gisoon wala rek ñu ñu ñu bàyyi kii nañ bàyyi ba xadiis bii di ñëw parce que euh, imaam imaam euh, ñaaru xadiis yu mujj yi ñetti xadiis lañu dese xadiis sayyidatu Aisha bi moom la ci teg non sa a daw lan da ngaa fàtte xadiis ibnu Umar bi waay biñ jógee Tabuk kii Mu'ta ma la wax nga dëgg de quatre xadiis lañu def <laughs> ibnu Umar bi bu sayyidatu Aisha bi doon wax mbiru Zayd ibn Haarisa ak bu Seyna Abu Zar ak bu Seyna Abu Hurayra bu Seyna Abu Zar beeg Seyna Abu Hurayra les deux derniers loolu gisoon nañu ko jiitu woon na moo tax duñ ci taxawaat sauf que léegi mooy euh, masala bi imaamu Nawawi di wax euh, mooy fóon lex ak yooyu bon nañ ko bàyyi fële buy wax hadiis sayyidatu Aisha bi kon voilà bu boobaa ñu xoolaale entre fóon beeg sujjóot gi parce que xam nga ba léegi nuyu fóon loxo loolu mën naa nekk nit nuyoo kilifa nga fóon loxoom. waaw loolu mën naa nekk waaye sujjóot jël sa jë teg loolu est man que naa nekk waaw loolu noonu insha allah nañ bàyyi hadith sayyidatu Aisha bi jëlaale lii imaamu Nawawi di wax wa amma taqbilu ar-rajul xadda waladihi as-saghir wa akhihi wa qublati ghayri xaddihi min atrafihi ak yooyu ba ni nga xam ne noonu la jeexe te tamit euh, foofu la indi waxu li xew-xew bi amoon diggante Sahl ibn Abdillahi Dhil Wazam miñ la doon wax Ah, borom laylal arubati xalla durru fi rajabin min fi rajabin thumma al munaadi yunaadi eh, musma'il musma'il kalimi voilà moom eh, eh, moom ak Seydina al imam Abu Dawud as-Sijistani voilà boobu ñu gisaale loolu insha allahu taala foog loolu moo tax ne <laughs> gisaale loolu bu booba insha allahu taala kon ñu yem noonu kon bii di ñu daal di gis loolu euh, non hadith Seydina noonu la may eh, eh, wax boobu ak seen hadith Sayyidatu Aisha bi bi muy wax Seydina euh, ñu daal di gis loole insha allahu taala kon ñu yem noonu ba jotaay bii di ñëw ñu gis hadith 890 bu Seydina Umar waxaale ci ghazwatu Muuta tuuti insha allahu taala wallahu taala alam